al-imaam an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahmatullahi alayhi Abu Zakariya fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi baabi t-tawba wa an abi Muusaa Abdillahi ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna Allaha ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuuba musii'u an-nahaar wa yabsutu yadahu bin-nahaari liyatuuba musii'u al-layl xataa tatluca alchamsu min maghribiha rawahu muslim rahimahullah kon insha allahu taala ñu war a àggale ba léegi fi ñu yemoon ci baabu tawba buntu tuub di ñaareelu buntu bi ah, ci jotaay bii nga xamante ne moom la ñu génn gisoon nañ li nga xamante ne nii mooy xadis bi njëkkoon ci buntu bi xadis treize bi ñëwoon nañ ba xadis quinze hadis Seydina Abu Hurayra moo doon bu fukk beeg ñett bu Seydina al-Aghar bi nekk fukk beeg ñeent quatorze bu Seydina euh, euh, al imaam Abu Hamza Anas ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu nekkoon hadis quinze bi tey ñu war a gis hadis seize bi <coughs> ba léegi di wax ci wàllu tuub mu ne waan Abi Muusa mu ne hadis bii nii. mu koy jële mu ngi koy jële ci seydina abu muusa al ashariyu bokkoon kojoo gisoon nañ ko fi kojoo woon ci ashaira yi boro ci ashariyuun yi nekkoon benn waaso ci waa yaman bu barkeel sax bi bu barkeel ci waa yaman Abdullah ibn Qays nag la tuddoon Abdullah di doomi Qays noonu la tuddoon radiyallahu ta'ala anhu an nabi muy jële ci ndawal yàlla li ki ñu soloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na inna allaha ta'ala dëgg-dëgg boroom bi nga xam ne de kawe na te yéegut yabsutu day tàllal yadahu loxoom bil layli ci guddi gi li yatuuba ngir mu tuub musii'un nahaar ki nga xam ne mooy aji bàkkaaru katu ki defoon bàkkaar ci bëccëg gi defoon loo xam ne jaaduwul ci mooy yàlla yum neewoon tooñ nit ñi mooy boroomam yim neewoon boroom bi day tàllal loxoom ci guddi gi ngir ki nga xam ne bëccëg gi yëpp da mooy yàlla ay way nu jóg ci guddi gi ñaan boroomam mu daal di koy jéggal bu ko defee mu jéggal ko waaye wayam sutu yadahu bin nahar waaye borom bi day tàllal loxoom ci bëccëg gi waaw lu tax li yatuuba ngir di xaar tuubug tey gaaw ndax di ngir nangu tuubug li yatuuba ngir mu nangu tuubug te de euh, mu siiul lay di nga xam ne moom guddi gi moom la ci lay def ay tojaangeen moom moom bu guddi jotee moom moom moom da nga naan beneen nit la caay caay gu ne boo xalaat gu dina ko def borom bi nag day tallal loxoom ci bëccëg gi ngir koo nga xam ne moom guddi gi moom lay def ay forfeem ay njoom bu déefam ay njombeem ngir mu daal di tuub mu ne loolu nag lii nii du deñ borom bi du deñ di def lii hatta ba kera tatlu ash-shamsu min maghribiha ba di nga xamante ne nii noonu la jant bi di fenke waaw war a feeñ waaye feeñul fañ ko miine woon waaye su opposé wu fañ ko min maghribiha ca maghrib xam nga yant bi buy génn ah selon ñoom position bi ñu ne woon ah xam nga boo nee al arabia as-saoudia makkata al mukarrama wala madinatu al munawwara ala sakiniha afdalu salati wassalam mooy jant bi buy génn fan lay génne est bi mooy te ay japon côté yooyu ñu la féete côté yooyu ay ay ay ay ay mooy soow la lay euh, la lay génne buy tëdd dem fan non euh, euh, penku voilà penku lay génne penku voilà penku buy tëdd dem maghrib maghrib mooy mooy penku mooy ouest sauf que ah bu boobaa mooy est bi lay fële lay génne moom au mu génne euh, euh, est sowe euh, tënde ouest mais day génne fi nga xam ne mooy ouest fa mu doon fa mu doon fa mu doon wàcce bi fa mu bu sédante biy bu timis bi jot tay day opposé tay du gé foofu lay génne te foofu fa la doon tëdd foofu la coucher du soleil doon am mais lever du soleil foofu lay am waaw ba ni nga xamante mooy loolu xewul fekk loolu xewul rek te loolu lan la ci boroom lan la ci jublu euh, dinañ ci ñëw léegi léegi xadis bii nii dinañ ci ñëw parce que xadis bi ci tegu moom bii dañoo niroo bu ko defee liñ ciy wax mu nekk benn xadis bii nii al imaamu muslim kon la ne mu ne rawaahu muslim imaamu muslim rahimahullah moom moo ko soloo na ko noonu sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi kon nañ gis hadith bi ci tegu après ñu ñu ñu ñu ñu ñëw insha allah ñu ñëw ci euh, mbir mi parce que euh, ñoom euh, li ñuy wax daanaka dañoo niroo voilà bu ko defee insha allahu taala kon waana kon al fa yaqulu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم رحمه الله kon al imaam an-Nawawi xadis bii la ci teg xam nga gis nga niroo naag bee moo tax ñu ne nañ jàng bii bu ko defee. ñoom ñaar liñ wax ñu boole leen mu ne wa an abi hurayra hadis euh, euh, euh, numéro 17 bi mu ne mu ngi jële ci saydina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa mu ne annahu qaala qaala mu ne neena rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne man taaba képp ku tuub yonent bi alayhi salaatu yàlla le nee man taaba képp ku dellu ci borom bi qabla an tatlu ash-shams laata laata ah, jant bi di sowe min maghribiha fa nga xam ne mooy ca sowam fa mu doon fa muy tëddee jant bi fenke fa waaw man qabla an tatlu'a muy fenk ash-shams jant bi min maghribiha fa muy sowe waaw ndax bu keroogee mooy li nga xam ne dañu jàppoon ne mooy li normal dafa dafa naturel dafa kii léppay saañal léppay soppeeku waaw waaw léppay soppeeku léegi nag mu ne nag képp koo xam ne tuub nga laata laata jant bi di di di fenke fa nga xam ne moom lay sowe ah kooku de moom taaba allahu alayhi borom bi dana nangu tuubam ku ñëw ci borom bi ngir tuub ngir génn ci ah kéefër gi nga ne woon wala sax ci bakkaar kabaa'ir yi nga ne woon en tant que bakkaar yu mag yi ngir dellu sa borom borom bi dina la tuubal dina nangu sa tuub fekk fekkul lii xew waaw ndax bu xewee mooy buntu tuub day tëj buntu tuub bi nga xam ne borom bi moom la ubbi moo tax moom la yeneen sallallahu alayhi wasallam doon waxee fële naan day tàllal loxo ngir ki nga xamante ne nii ci guddi gi ngir ki doon def ay bakkaar ci bëccëg gi tuub waaye da koy tàllal ci bëccëg bëccëg gi ngir ki nga xamante ne nii mooy ci defoon yu ñaaw ci guddi gi daal di tuub mooy loolu buntu la boo xam ne buntu tuub la baabu tawba maftuha ila an tatlu ash-shamsu min maghribiha day ubbeeku ba fi nga xamante ne nag jant bi day fenke fa nga xam ne fa la doon sol bu lool xewee nag jeex na mooy borom bi loolu nangootil kenn ñaari xadiis yi loolu lay wax bu njëkk bi bu xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne borom bi day tàllal loxoom mooy day pare ba tout le temps ubbi na ko ci guddi yeeg bëccëg gi mooy mooy mooy du fay buntu boobu du tëju amul benn ci waxtu yi ci vingt quatre yi ak ci du man di jame jamono yoo xam ne borom bi mooy da ngay tuub ñu ne la ah non demal toog parce que buntu tuub bi wala borom bi pareegul ngir déedéet mooy di mooy ba pare na saa su ne ngir nangu delloo ci jaamam bi nangu tuubam fekk lii xewul waaw te loolu suñu borom. Euh, Mawlaana xam nga hadith bi nii euh, euh, al imaam Muslim rahmatullahi alayhi moom moo ko solo waaye na ko noonu al imaamu waaw al imaam Muslim rahimahullah mu ne rawaahu Muslim ñaar yëpp rawaahu Muslim am na hadith yu niroog yi yoo xam ne da koy leeral comme ni nga xam ne al imaamul Buxaari Seydina Abu Hurayra waaw léegi mooy ndax lii nii jamono jii nag. gis nga bu jant bi fenkee bu fenkee fa nga ne fa la doon sowe nit ñi duñu man lu du tuub waaye jamono jooju parce que dañuy gis lu leen forcer ci tuub par force ki ne dina la nekk yéeféer bu keroogee danaan tuub na waaye borom bi du nangu loolu waaw borom bi du nangu loolu de moo tax Euh, Seydina Abu Hurayra ci hadis bi nga xam ne moom lañ naan imaam Muslim imaamul Buxaari soloo na ko daa niroog bi mais du textuellement du du waxul même kàddu yi dane yonent bi alayhi salaam qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa taquumu as-saa'atu hattaa tatlu'a ash-shamsu min maghribihaa fa idhaa tala'at wa ra'aahaa an-naasu amanu ajma'un wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha thumma qara'a al-aya waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na la taqumu saa gis nga saa yawmal qiyaam app boobu du taxaw mu ko hatta ludul mbete tatlu'u mu fenk ash-shamsu jant bi min maghribiha fam doon sowe bërëb bam doon sowe ah bu dee ñi nga xam ne ñoom ouest euh, euh, ouest la doon sowe fa la doon tëddee moom foofu noonu lay fenk waaw mu ne fa iza talaat gis nga bu fenkee bés wala aha naaw naasu nit ñi amanu ajma'un dañuy gaaw ne gëm waaw mu ne wa zalika yonent bi saa saam nañ mooy xiina jamono ja nga xam ne la yanfa'u nafsan du jariñ benn bakkan benn bakkan du ko jariñ imaanuha ngëm nga muy déclarer keroog du ko jariñ de léegi nag mu jàng aaya dinañ ci ñëw bis boobu moo la naan borom bi daa euh, day man taaba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taaba Allahu alayhi balaa loolu moom loo de xew buntu tuub du tëju waaye bu nee dak képp koo xam ne fekkuloon nga tuub nga naan damay tuub borom bi dootu ko nangu parce que ñoom tuubatuñ riban ngir gërëm seen borom ngir tiit ko ngir gëm ko waaye dañoo toog parce que dañoo gis lu leen tiital ñooñ la borom bi naan teg ñi gis nga ñu mel noonu walaw ruddu la aadu limaa nuhuu anhu wa innahum la kaadibuun aw kamaa qaal su suñu borom ne gis nga gaa yi walaw ruddu gis nga boole mooy yawmal qiyaam ñu leen di duma ci ci euh, safara si ñu naan boroom bi ah rabbanaa ah delloo ñu waay na'mal saalihan inna eh, boo ñu delloo ñu def lu jëf ñu di ñu def lu baax léegi am nañu yaqiin am nañu lu leer li ñu doon wax am na suñu borom ne waxuñu lu am de walaw ruddu gis nga bu ñu leen delloo woon àddina la aadu dinañ dellu limaanuhu an lañ leen doon te dañ ciy delluwaat mooy kéefër ga ak lu tax mooy doomu aadama bu gisee yenn yi bu mag day tax nga nangu yoo xam ne dooroo koo nangu borom bi xam ne kii dëgguwul luy dëgguwul ci moom moo tax bu boobaa ku tuubuloon doomam du ko nangu la kon loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii waaw aaya boobu ci suuratul an'am la ne aaya 158 mu ne yawma ya'ti ba'du aayaati rabbik laa yanfa'u nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qabl lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaanihaa xayran lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaanihaa xayran suñu boroom ne yawma ci suuratu an'am yawma ya'ti ba'du ayati rabbik bés bi nga xam ne lenn ci mandargaay sa borom yi wane ne yawmal qiyaam nee na këtt jonn mu ngi agsi ay bés boobale <laughs> bu ñëwee mooy jant bi génn noonu laa yanfa'u du jariñ nafsan benn bakkan imaanuha gëm yàlla nga muy déclarer di ko woote jamono joo jëlee mu gis jant bi daldi fenk fi nga xam ne fa la doon du jariñ benn bakkan benn nit benn jinne dootu ko jariñ imaanuha ngëm yàlla nga muy wootew boo xam ne lam takun te ngëm yàlla moom nekkuloon lu jiitu jant bi di di di fenk foofale a amana tekkuloon bu ngëm min qablu lu jiitu woon law du ko jariñ dara aw wala bo kasabat mu de sàkk woon fi imaaniha ci ngëm yàlla ngoogale xayran yiiw ku ko deful woon mooy mooy mooy mooy rëcc nga mooy mooy mooy li dugg waaw wow bu boobaa dara dootu la ko jariñ waaw moom kay c'est fini julli tubaab kon nag mbir yaa ngi noonu <laughs> waaw moo tax tuub léegi buntub tuub kon gis nga lan la amaale lëkkaaleeg buntu bi mooy di ñu woo ay wa ñëw leen tuub saa su ne balaa bis booboo xew nga ne ma ah man de moom saay bis boobu moom Ah, bés boobu moom kii yóbbul quoi ah man de moom kii yóbbul ah man moom kon xam na garaawagul parce que bés boobu man moom jàpp ma ne yawmal qiyaam suba la kon nag garaawul ñu ne la ah attention ah attention <laughs> attention de. parce que du lool kese ci doomu aadama ji de am na yeneen yoo xam ne boroom bi du nangu jaamu tuuba kook te dina ko indi mooy xadiis bi ci tegu waaw léegi kon nañ ci jàll directement waaw <laughs> voilà comme ça mu defal ñu c'est une belle transaction trans transition transition <laughs> saa yi fay même saa yi daal bëggum jënd kum njaay quoi ah ñu ngi wax ci xadiis yi fii waxul sax xadiis bi wax jënd ak njaay muy wax ay transaction am na yow itam ko ne transaction commerciale te sa doon <laughs> même bu dee juum maa ngi nii géej ko xadiis bi lan bi weesu <laughs> waa ji axta min shiddatil farah nee na borom bi allahumma anta rabbi wa ana abdu yonent bi saa saa am ne axta min shiddatil farah waa ji daa bit ba ne <laughs> bi mu gisee war waayam nekk lam ci tego allahumma ee eh, yow sama borom abdi yaay sama jaam wa ana taman rabbuka maay sa dafa juum ndax tar gi nga xam ne moom la mbég mbégteem gi taro waaw yow kooku jàppe wuñ ko dara man ma juum nii nga bëgg ma koo jàppe yaa fay il faut essayer d'être kii quoi <laughs> voilà foo foo am foo jaar ngir ngir ngir ngir ngir am loo wax diñ ko am mais amagoo ko walillahi alhamdu wal minna léegi kon ñu jàll kon belle transition mooy dañoo ubbil ñu mën a jàll ci xadis bi ci tegu numéro 18 kon al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an abi abdirrahman abdillah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir rawaahu tirmidiyu rahimahullah wa qaala xadiisun xasan kon al imaam an-Nawawi moo ndil ñu loo xam ne day jàllale yow mi doon wax ne ah non man nag bon euh, man moom de toute façon lool faatoo bu ma waaw man moom de toute façon euh, loolu àggaguma fa quoi ay ay ay ay jamono ji nga xam ne moom la jant bi di feeña fee non c'est pas grave kon bàyyi leen ma ci li ma nekk rek ah bàyyi kon buntub tuub daal mu ngi fii man daal sawaay bàyyi leen ma ma def li nga xamante ne moo moo li ma neex waaw parce que man de toute façon jàpp ma ne yow <laughs> da ko yow <laughs> yawmal moos du suba kon nag garaawul <laughs> voilà léegi nag mu lay mu lay indil fii nag di la to di indil xadis boo xam ne dalay lay wan ne mbir mi du buntu tuub ci ku nit ku nekk boobu mooy bi dina mag waaye am na koo xam ne day tëju ci jaam bi hmm? mu ne wax fii waaw ci xadis bii mu kon wa an abi abdirrahman mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy abi abdirahman di bàyyi abdirahman nu mu tuddoon abdullah ibnu omar gisoon nañ ko fi mooy abdallah ibnu omar radiyallahu ibnu alxattaab radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna allah dëkk-dëkk borom bi de tabaaraka wa taala azza màgg na wa jallata eh, azza tedd na wa jallata màgg na yaqbalu dina dina nangu tawbatal abdi tuubu jaam bi ma lam yugharghir waaw fekk àggawul fi nga xam ne ruuxam day génn bakkanam a ngi génn mooy malaaka mi ñëw ne di jël ruuxam di jël bakkanam ngir faat ko fekk àggawul jamono ji muy xëcc ruux bi di ko génne mu mel lu ñëw ba ci mel luy jege put ji ah xam nga xar-xara boo jëlee ndox xam nga loolu façon lan la tubaab yi aw non ah onomatopée <laughs> voilà mooy bu ma jëlee ndox mel ni dugal ko sama gémmiñ mais wan ma ko bari koy naa am mooy bu àggul foofu ruux gi mais façon wax la pour wane mooy fekk dollagul ci jamono ji muy génn àddina nga xam ne ma yi ñëw nañ digal waaye fekk àggagul foofu mu ne borom bi yaqbalu tawbatal abd day nangu day nangu tuubu jaam bi dellu gi muy jaam dellu ci boroomam di tuub ci kéefër gi mu newoon wala ci bakkaar yu mag yi newoon ak bakkaar yu borom bi dina nangu tuubam fekk agsiwul ci gestat bi bu agsee ci jamono jii moom nga xam ne ruuxam génn ci tegu foofu borom bi dootul nangu tuub mooy loolu nag loolu ngi ciy dégg ci ginnaaw du ko nangu te loolu mu ne hadith bi rawaahu solo na ko ki nga xamante ne nii. mooy eh, eh, eh, ah, ah, al imaamu at-Tirmidhi di al imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu taala waaw ah. léegi léegi ma ne la ay wax léegi kon yow xam nga kon lii lii nag euh, tontuwul li nga doon wax naan man garaawul bon jàpp ma ne sawaay ah àddina buy tukki suba la ko waa man moom fekkew ma loolu kon garaawul ñu ne la ah acca déggoo lii nga xamante ne nii moom la euh, euh, yonent ma lay saa saa wax fii kon kay jeex na waaw jeex na kon amatooloo wax te xadiis boobu al Ahmad rahimahullah daal dina koy solo tamit jëla ko ci sayyidina al imam abdallah ibn umar mawlana sayyidina anas radiyallahu anhu solo na xadiis bu mel nii tamit comme ni nga xam noonu la nekk ci euh, euh, euh, non non non non non non <laughs> retiro sayyidina al imam ahmad ak imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima ma ne la gis nga lii xam nga moom la firawna defoon borom bi masula tëjal Firawna buntu tuub comme ñépp waaye bi mu agsee fii bi mu nee ci suuratu Yunus wa jaawaznaa bi banii Israa'iila al-bahr fa atba'ahum Firawnu wa junuuduhu baghyan wa 'adwan hattaa idhaa adrakahu al-gharaqu qaala aamantu annahu laa ilaaha illaa alladhii aamanat bihi banuu Israa'iila wa ana mina al-muslimiin lan la ko borom bi wax qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina la ghafilun suñu borom ne wa jaawazna mooy histoire Firawna bu siiw bi rek ñu jéggil waa banu Israël mer rouge al-bahra bañ jéggi ko ba leen Firawna toppee ànd ak ak gàngooram ay soldaaram naan inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun as mbooloo su ndaw lañ nañ dem lijjanti seeni dossier ñëwaat duggaat Égypte suñu borom jéggil waa banu Israaïl jéggi fa atba'ahum Fir'awn Fir'awn topp leen ak ay trouble waaw di rëbbatal di daw di agsi wa junuuduhu ak soldaaram ya nga xam nañoo ko doon jàppale baxyan te dara te bëggul woon ñu bëgg andiwaat waa banu Israaïl alayhi salaatu wa salaam lu waa andiwaat ak noonoo hatta ida adrakahu al-gharaq bi xamante ne ni mu rabee bi nga xamante ne nii ci la dugg ba ndox mi di fermer waat di di tëjuwaat ci moom. ndax gis ne Seydina Muusa alayhi salaam ñu àndal jàll bu foog ne moom it day jàll mu dem ba ci biir géej gi di déjwaat ci boppam ci Firawna ci ay ay soldat ay soldaram hatta iza adrakahu ba nim koy ndabe al-gharaqu lab ji noyaan qaala Firawna naan amantu annahu mu naan gëm naa ne moom laa ilaha waxul sax amantu billah amantu gëm naa annahu kana moom laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu illa alladhi buur ba nga xam ne amanat moom la gëm yàlla ja nga xam ne moom la gëm bihi ca moom banu israil waa banu israil ñi ma doon tàpp di leen euh, tëbali di leen dàqi wa ana taman firawna min al muslimin bokk naa ci ñu wommatul buur boobale suñu borom lan la ko moo tax euh, Seydina Jibril la yonent bi alayhi salaam gis nga boo gisoon keroog ni may jële ci waaxu kii suufu géej gi di ko rokkas ci gémmiñu Firawna gi ngir mu bañ a wax lu ko dugal ci lislaam te loolu ko mais borom bi ci boppam jamono jooju instant boobu lu tax mu mu mu mu mu permettre naa Jibril def loolu lépp mooy ne ku àgg foofu da dul dangooti sa bos moo foofu mooy ñu xar xir moo tax boobu la Yonent bi sallallahu alayhi di wax ne ah. inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugharghir borom bi day nangu tuubub jaam fekk aggul foofu nga xam ne fala ruuxam bi génne falay demee ci boromam bi faatu loolu nag ma ne la moo ngi ciy dégg ma ne la loolu dafa am sax ay lu ko leeral comme aaya bi Firawna ah léegi suñu borom ne ko al an ah léegi kon yow léegi daal ngay door a tuub fi ngay faatoo waqat asayta yow jiitu na sa lépp ba di ngay dugg ci géej gi loolu lépp ci mooy yàlla nga ne woon di mooy ba wax nit ñi naan ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi gën a mag qablu lu jiitu ngay lap nii di faatu sa jamonoy faatu wa kunta nekkoon ngay firawna minal mufsidiina kii nga xam ne dañ doon yàq ci kaw ci kaw suuf fal yawma tey nunajjiika des na la muccal bi baranika la sa yaram lañu fiy bàyyi mu des intact li takkuuna ngir mu nekk li man xalfaka ñi ñi ñëw sa ginnaaw aaya mandarga buy wane ne kaccoor yi doon bal ballu jaay ne ñoom ñoo moom suuf lu leen neex def ñu lay dig mu jàngal leen dara voilà wa inna kasiran waaye lu ëpp min annaasi ci nit ñi an ayatina ci suñu laay yi nga xam ne moom la ñuy dawal saa su ne la xaafiluuna dañ cee yëgadi waaw waaw ah Firawna ngi ñu ngi koy exposé fii Paris ren ren waaw keroog dégg naa ko ci rajo bi ñu ne le corps de Pharaon la dañ ko fi indi pare ku bëgg demal musée du Louvre waaw ci at mii deux mille vingt trois da war nañ ko faa indi ngeen gis Firawna bi doon balballu di kaccorte suñu boroom ne woon maa defoon lool ah nu na jiika nu na jiika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya waaye suñu boroom a xam Allah wa inna kathiran min an-naasi an ayatina la ghaafilun lépp ci nit ñi dañoo yëgati lool ñu koy indi pare fii ñu koy indi ñooñ dafa ne da leen jàngal na leen dara ñu dellu ci seen borom mukk ndax ñoom an ayatina la ghaafilun non waaye da ngay gis jullit ñoo xam ne yëgati ko nga leen a dugg duñ ci jàngati dara. toog rek di mu ngi yola si voilà c'était fantastique voilà quelle quelle dynastie des pharaons yu mel noonu mais delloowu leen seen borom lu tax wa inna katiran min an-naasi an ayatina la ghaafilun dañ cey jëriñ ëpp li ëpp ci nit ñi dañoo yëgadi ci suñu laay yi kon ma la kon yu xarxir gaango na mi tous la ko jariñu lool <coughs> kon nag mu ngi noonu léegi nag ma wax la leneen boo xam ne beneen laaya boo xam ne ci suuratu nisaa ila ha bi bi leeral ke ne ku agsi fii moo tax ma ne la doo xaar naan waaye yow ay jant bi fenk fële moom man loolu man na ma fee bañ a fekk quoi kon bàyyi la def lu ma neex non de tuubal balaa du loolu kese de naan naa def lu ma neex heure bu ma neex man après dinaa tuub quoi gaaw lool ah ndax Iblis mooy wax jaam bi lool waaw. wala li borom al-Akhdari rahimahullah doon wax naan du ma tuub waaye damay bàyyi hatta yahdiyallah ba borom bi gindi ma déedéet loolu mandargaay ak texee waaw ndax Iblis ay wax lool naan la waay dese nga waay wax yow ngay jeune sa waay boo fi commencé dem jàkke yi sa waay toi eh, boo fi demee màkk nan ngay deme màkk ba pare ñëw euh, war a dansin bi yaa ko war a tëdd quoi xam nga loolu ñu naan allah ji mooy maye xam nga loolu daa ñaaw tamit yow itam eh, xaaral temps temps de yooyu yëpp wax Iblis kan moo la doon ne temps devant suñu borom ne. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك ulaa'ika a'tadnaa lahum 'adaaban aliimaa suñu ko ci lislaam ci ci alquraan de naa def lu ma neex bu may dee bala maa dee tuub bu ma nekkee mat tuub yaa ngi wax lu la neex Iblis lay ah, déey ay déey yoo xam ne ay foo ñaata ñaata nit ñooy faatu mu nekk ci doomu ah ci ci do dundu doomu aadama am na ñu am at yu toll noonee faatu am na ñoo xam ne liir lañ nekk faatu am na ñoo xam ne un an lañ am faatu deux ans faatu trois ans faatu quatre ans faatu ainsi de suite léegi yow ma bëgg ne quinze ans faatu trente du jeex. léegi yow nga bëgg fii kan moo la assuré ne am nga longévité boobu même bu dee ne dem nga ñu xool say say yax xool say meer xool sa sa sa sa sa cholestérol ak sa yooyu yëpp ne baax na ah man maa baax nga génn fii benn ndaraan dër la booy boo xam ne naan na ba gisatul ñaari tali lay gis waaw nga am priorité di dem mu jóge na la daal di lay rentré ba yóbbu la nga faatu ci saa sa bopp bi waaw wala nga toog sa kër bi arrêté waaw léegi nag suñu borom ne walay sa ci tawba déet taw tuub tuub ñeerul lil la diina ñi nga xam ne ya ya'maluna sayyi'at dañuy jëf yu yéesi yu bot yi waaw nekk ci loo xam ne yow sikki sàkkowoo sax ci ne baax na baaxul yaa ko tey xam nga ne daal xaraam mais nga ne bon mais am naa temps quoi iblis di la di la gay te amoo droit di nekk ci loo xam ne ci sikki sàkka ciy nekk waaw dangaa war a def leer ala bayyina waaw ci lu leer nañ bala ngaa gis léegi suñu borom ne tuub ñeelul ñi nga xamante ne nii buntu tuub defaluma ko te sama nangu tuub defaluma ko lil ladina ñeel ñi nga xam ne na dañuy jóg as-sayyi'ati yu ñaaw yi hatta ba mbate ba kera ida la hadara ca lay teewe ahaduhum kenn ci ñoom ci lay teewe ca moom al mawtu dee balaa comme bee ñëw nar a ba kanam di jël ba kanam muy door wax naan xaala mu naan inni tubtul ana quoi ah, léegi man tuub naa suñu waroon bi mu ko kooku moom tuubaluma ko nanguloo ko waaw wala alladina yamutuun waaye du caagante ne ñeelul ngir ñi nga xam ne dañuy faatu wu hum ku faat ay la yéeféer boo tax loolu dafa simple borom bee ko yéeféer bu dee nekk yéeféer kooku kenn manul ci moom dara du yonent bu bu bu jege du wala yu mu jege mukk jeex na kooku kenn manu koo ñaanal ba mu génn safara manu la waaw moo tax suñu waral ne wala du jaagantaw mukkul lilladiina alladiina ñi nga xam ne yamutuuna ba ñuy faatu ba faatu wa hum kuffaar ay yéeféer lañu moo tax toog naan nañ ko ñaanal voilà c'était un humaniste moom dafa baaxoon il ko reconnu defal nañ ko journée mondiale boo xam ne at mu jot saa su ne dañuy wax ay ngëneelam nañ leen ko wàcce lay kaamil yow xamoo li ngay wax ma ne ak fu sa babu sa malaakiisee sa bu ak ñala topp booy ma ne xamoo dara ci li ngay wax wala rek nga xam ko mais naa fekk sa parce sa jamono ñemeetu ngeen a wax dëgg parce que naan ñoo gars yi nag bon ils sont ils sont ñii comme des roches seen yi comme roche xoolu nit ku baax ci ñépp di ko ñaanal di ko fàttaliku ci monde bi nañ leen ko defal Fatiha ak salaatul Fatihi wala boog Fatiha ak ay kii nga dégg kële extrémiste bi mu doon naan lool man da ne ma ne moom li mu wax am dëgg nga la suñu borom wax wala allazina yamutuuna wa hum kuffaar tuub ñaa manu la nekk ngir ngir ki nga xamante ne nii te borom bi du ko ki nga xam ne daa faatu te ba muy faatu yéefér la mooy fekk angul fi ñuy jëlee ruux bi nga xam ne jeex na mais juste avant bu tuubee baax na borom bi da koy moo tax yu ñu borom ne yone hein hein hein hein yonent ba ne saa saa ne malam yu xar xir fekk àggagul fi ñuy xëcc ruux gi di ko kon nag mu bokk mu bokk kon nag mu ngi noonu mu naan mu ne ulaayika ñoom ñii gaa yooyu yee antadinaa lahum man seen borom waajalal naa leen préparé naa leen azaban mbugal aliman ju tara tara tar ju leen di xaar waaw ah kaay ma wax la beneen ba léegi jox naa la Firawun buy ware ne kon manatoo fee wax bàyyi ma ma nekk ci lu bon li ma ne garaawul parce que ay jant bi di fenk fii loolu man man du ma ko fekk yaakaaru ma ko renom ba du lool rek jamono ju ne man ngaa dee man ngaa dee ci pëjum comme ni ko nit ñi deewee am dee ci concert dee ci festa waaw léegi nag yow nga ne lu ma neex bàyyi leen ma ma def lu ma neex après je vais tout kan doo la wax di nga am jool waaw léegi nag bu jeexal benn beneen ci suuratu Ghaafir buy wane lii ba léegi suñu borom ne ne falammaa ra'aw ba'sanaa qaaluu aamannaa billaahi wahdahu aamannaa billaahi wahdahu wa kafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin falam yakun yanfa'uhum iimaanuhum lammaa ra'aw ba'sanaa. Boroom bi ne suuratu Ghaafir mooy ca feebar. saaru xaasiri jeexe la wax suñu boroom ne gis nga gaay <laughs> falam maara aw basana dañoo newoon ci kaw suuf di kaccoor te ñu leen di wax ñu naan seen yoon new ci di mooy yàlla waaw ba pare yi mbëllee nit ñi ko waa ci mooy yàlla di mbëllee nit ñi di leen maa tey topp leen ne yàlla sax daa amul suñu boroom ne <laughs> falammaa ra'aw ba'sanaa ñu nekke noonu quoi <laughs> doyloo woon ci xam-xam bi leen borom bi defar ak seen économie bu dox seen dëkk bu dox moo tax mu ne falammaa jaa'athum rusuluhum bil bayyinaati farihuu bimaa 'indahum loolu moo jiitu laay yi ah min al-'ilmi wa haaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun ba leen seen ndaw yàlla yi ma leen yónnee loolu nag mën a nekk yonent bu yàlla yónnee seen xeet waaye ku toog toogaayu yonent borom xam-xam di wax ak ñoom. andi leen yu leer yi wane ne da ngeen a war a jëm jaamu yàlla wéetal yàlla bàyyi caaxaan yàpp ne adduna bi seen caaxaan ya fii ne ñu weddi ko farihu ba pare bëgg di li bi ne bimaa indahum doy loola ne fa ñoom min al ilm ci xam-xam bi leen borom bi defal sax reconnaître wuñ sax jàppuñ ne sax borom bee leen ko defal pour ñoom daal seenu mën a xalaat la ak yooyu ak noonu lañ juddoo daal lii la mel waaw ñu doy looloo waaye bañ ko defee wa haqa bihim mu rot ci ñoom. ma kaanu bihi yastahzi'un la nga xam ne moom lañ doon mbugal mañ doon mañ mañ doon saboté waaw naan amul ñii ñii dañu tardé ñu naan ay ajjanaa ci safara loolu dañ ko doon wax nit ñi sonn ñi kaa yooyu ngir rek seen kii waaw loolu yeey ci ñoom ba pare dal dal xaq bi ci dal ci seen kaw mbugal mañ doon rek léegi nag bañ gisee mbugal may ñëw fala maana aw ba sena bañ gisee nag suñu taraf mbugal may ñëw qaalu ñu ne <laughs> amanna billahi wahda gëm nañu yàlla moom dong kese nañuy gëm léegi gëm nañu de wa kafarna te weddi nañu wi ma kunna bi mushrikin liñ ko doon rek bokkaale suñu idéologie yi ñu ko jënde woon moo borom bi bu dee ñoo xam ne ñoom ay idée la ñuy gëm ay capitalisme ak yu mel noonu ki démocratie kese taxoon ne mooy yàlla bàyyi mbiru yàlla ne moom amul laïcité yooyu ñu ne hee génn nañ ci laïcité bi bu dee koy wax loolu la bu dee koo xam ne ab ab yàlla la doon jaamu ay xërëm mu ne génn nañ ci loolu lool gëmatuñ lool weddi nañ leen léegi yàlla lañ gëm. suñu borom ne falam yàqu yanfa'uhum imanuhum dafa newul di leen jariñ seen ngëm yàlla googu ñuy déclarer keroog di ko annoncer di ko wax lamma ra'aw ba'sana ba nga xam ne ci la ñu gis suñu tax mbugal di dal di wàcc ci ñoom waaw suñu borom nag ne gis nga lii sunnatullahi allati qad xalat fi ibadihi lii mooy doxaliinu yàlla li nga xamante ne nii moom moo wéyoon ci ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci jaama bi gisoon nañ Firawna waaw ak ñépp bu yéex wa xasira hunaalika al kaafirun ña nga xam ne ñoo doon yéeféer ya ñawee doon jamono ga ñuy dee mooy jamono ja par mbuur doon yi de dal seen kaw wala bu dee mbugal moo xam ne muy ñëw la comme waa Aad falamma ra'awhu 'aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haadaa 'aaridun mumtirunaa bal huwa maa ista'jaltum bihi waaw yéen da ngeen da ngeen wax ni waa Aad <laughs> waa kër yonent Yàlla Huud alayhi salaatu wassalaam waaw gaa yi moo moo leen ma kii gaa yi bañ bàyyi ba buggal ni suñu boroom yónnee leen ah, ab ab ab niir waaw nekk moos niiru mbugal la muy agsi chargé na mbugal ba fees dara gaa yi ko comme que seen réew dafa tàngoon jër boroom bi téye mbiri mu tàng jër ñu gis ko bekkoor bi di leen xaw a rey ñu gis ñiir bi nag jàpp ne mooy la doon xew buñ ci yee mu taw <laughs> ñu gaaw taw nanaana <laughs> lii de moom aritum mumtiruna waaw lii de am niir la boo xam ne daa ñëw ngir wàcceel ñu li nga xamante ne mooy taw bi ah <laughs> suñu borom ne mooy lu ngeen wax ni bal huwa mastajaltum bi rihun fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw ne leen lu ngeen di wax ni <laughs> yéen xamu ngeen lii baay am ba mooy mukk du lu ngeen wax ak li ngeen yaakaar huwa aari bii ngeen gis niir bii di li ngeen doon njëkkante naan na ñëw naan eh attention ah wa yow ah wa wa toppal fee li ñuy li ñuy tiitale di ñu ko xomale indi ko na bëggal mi ñëw du ngeen doon loolu nag naan na gaaw ñëw loolu nag moo be mooy la ngeen doon yàkkamti naan na gaaw ñëw riihun ngelaw la la charge ba fees tal haa nekk na ci biir miir mi ngelaw loole azabun mbugal alimun bu tar boo xam ne bu ñëwee lu muy def tudammiru day dammaate day rajaxe kulla shay'in lépp lu mu romb bi amri rabbiha ci ndigalu boroomam moom ngelaw li waaw moo tax fa asbahu la yura illa masakinuhum ndax ba ñu xëyee ba ngelaw la jaar fa ba baleen ba bàcc leen mbir mi <laughs> ñu xëy laa yuraa dootoo gis illa masakinuhum lu dul seen dëkkuwaay yi kese mu mel ni ngelaw chimique la leen borom bi sànni <laughs> Allahu akbar mu faagaagal leen miir yee ngi taxaw waaye ku dëkk ci miir yi ne wax fi ñépp ne ñu ñu ñu ngi ñu ngi wadd waaw ka a'jaazi naxlin xaawiya mel ni ay dàtt tàndarma garabu tàndarma yu ñu simpi ba ci kaw daal di koy rëbb dóor ci suuf noonu lañ mel keroog ka kazaalika suñu borom ne ne ko nii nag nag la lañuy fayata la ñuy doxale al qawma nit ñi nga xam ne al ñoo jomb jaamu seen borom lii mooy suuratul ahqaaf la nekk kon nag affaire baa ngoog Allahu akbar non borom bi daa nekkul koo xam ne daa fowal kuy fool kuy kuy kuy ko naan gaa yi fole wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda laa'ibiin binduñu ko ngir caaxaan asamaan ak suuf binduñu ko ngir ay caaxaan ak fo kon nag mu ngi kon taw ba gi bu ñëwee bay faatu ruuxam bi génn tëju na ci moom beneen bi dina rëy nag mooy bu àddina tukki jamono ji nga xamante ne nii. jant bi di nga xam ne fa la doon sowe waaw kon nag ñun ñii di dégg suñu boroom ak ñuy woo atuubu ila allahi jami'a tuub leen ci seen boroom mbooleen seen yeen jaam yi allahu akbar ayyuhal mu'minuun yéen way ngëm yàlla yi bu dee ne ngëm ngeen yéen ngëm yàlla yi la la'allakum bu ko defee tuflihuuna ngeen texe kon nag yàlla nañu borom bi may ci ñuy dem ci buntam di dellu ngir tuub kon nag insha allahu taala kon ci hadis boobu lañu yem bu 18 bi bii di ñëw ñu jël mooy hadis mawlana nooma inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugharghir léegi kon mu ngi noonee kon insha allahu taala